Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi al-xaamisi wal ishriin ba'dal miatayn wa an mujibata albahiliyati radiya allahu anha an abiha aw ammiha radiya allahu anha annahu ata rasula allah annahu ata rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam thumma intalaqa fa ataahu ba'da sanatin wa qad taghayyarat haaluhu wa hay'atuhu fa qaala yaa rasuula allahi amaa ta'rifunii qaala wa man anta qaala ana al-baahiliyyu alladhii ji'tuka 'aamal awwal qaala famaa ghayyarak wa qad kunta hasana al-hay'a qaala maa akaltu ta'aaman mundu faaraqtuka illaa bilayl faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam cazzabta nafsak summa qaala sum shahra sabri wa yawman min kulli shahr qaala zidnii fa inna bii quwwa qaala sum yawmayn qaala zidnii qaal sum thalathata ayyam qaal zidni qaal sum min alxurumi watruk sum min alxurumi watruk sum min alxurumi watruk wa qaala bi asaabi'ihi ath-thalaathi fadammahaa thumma arsalahaa rawaahu abu daawuud rahimahullah wa shahru as-sabr ramadaan kon al imam al hafizu an-Nawawi rahimahullah mu dernier hadith ci buntu bi ñu nekk muy deux cent vingt wax buntu bi doon leeral ngëneelu woor muharram ak Sha'ban ak weer yi nga xam ne ñooy ashhurul hurum walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ suñu jotaay ñu génn hadith mille deux cent quarante-sept mu ne woon wa an aishata radiyallahu anha annaha qalat lam yakun an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yasuumu min shahrin akthara min sha'bana fa innahu kana yasuumu sha'bana kullahu wa fi riwaya kana yasuumu sha'bana illa qalila walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bu mujj bi mu ne wa an muy 1248 alhamdulillah mu ne wa an mujibatal bahiliya mu ngi jóge ci ndaw soo xam ne mu ngi tuddoon mujiba al bahiliya ko joo woon ci waa askan woowee hmm? ah woon ci ñoom léegi mu ne an abiha mu jële moom ndaw soosee ci baayam aw ammiha walla bopp bàyyi te xam su waa ci baayam wala frère baayam la ko jële si gi sàkk la annahu ne moom baayam wala baay te xam de ata rasulallah dafa dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam après summa après mu dem fa ataahu ba'da sana après mu toog at daal di ñëwaat ñëwaat ci ren saa salaam waqad taghayyara haaluhu wa hay'atuhu mais état wam moom boo ko xoolee rek sawaay dafa soppeeku quoi xaalam soppeeku na ah donc mooy léppam dafa soppeeku da nga daan kii xanaa beneen nit la <laughs> fa qaala léegi nag bi mu mu ne ya rasulallah waa ji nag ñëwaat bi mu ñëwaatee ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam waaw ama ta'rifuni ne ko yow sallallahu alayhi wasallam xamoo ma xammee woo ma <laughs> waaye sallallahu alayhi wasallam xammee woo est ce que xammee nga ma qaala yooyu saa saam ne ko wa man ant yow yaay kanati sax qaala mu ne ko anal baahiliyu alladhi ji'tuka amal awwal ne ko man may ko bokk ci sutu baahiliyu ah maa la dikkaloon daaw at moo ma la ma la dikkaloon mu njëkk moo mee yàlla saa sam nee na mu ne ma qaala maa ghayyarak fa maa ghayyarak waa lan moo la soppi nii ba xàmmeetuma la sax ak ni nga nii. alors que waqad kunta hasanal hay'a te yow yaa ngi nekkoon koo xamante ne sa apparence dafa rafetoon danga nga newoon ku kii ku ku ku mooy ku kii la moo tax nga ñëw nii mel neneen <laughs> qaala waa ji nee na ma ne ko maa akaltu ta'aman mundu faraqtuka illa bi lay na ko nag yoneen saa salaam boo gisee loolu nag xam nga leen lenn la mooy gis nga ba ma tàqale kook yow at moo mëne yaa un ba léegi def na at ba léegi lekkuma benn ñam lu dul guddi mooy lan da koo bëgg wax ne damay woo dama boobu ba léegi maa ngi woor ci man moom damay woor tout le temps lekkuma ñam lu dul guddi bu ma lekkee guddi la nee na fa qaala rasulullah ne na ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ma azabta nafsak bugal nga sa bopp mooy da la leer ne at mi yépp la nga def yépp da doon bugal sa bopp da nga tegoon sa bopp ci mbugal kese <laughs> waaw yow da nga doon bëggal sa bopp moo tax am na ñëw ci yenn riwaayaat yi yoo xam ne du yeneen saa sa yoon la ko wax ne ko azabta nafsak azabta nafsak azabta nafsak mbugal nga sa bopp da doon mbugal sa bopp da doon mbugal sa bopp <laughs> summa qaala ginnaaw gi nee na nag mu ne mu ne ma sum shahra sabri wooral weer wi nga xam ne mooy wooru muñ mooy lan moo imaamu Nawawi ci suuf mu ne wa shahru sabri ramadan weeru muñ bi nag mooy ramadan parce que koor dañ koy woowe muñ waaw moo tax boroom xam-xam yu bari naan wa bashir sabirin ah non innama yuwaffa sabiruna ajrahum waaw bi ghayri hisaab dëgg-dëgg dees nañu matal ah as-saabiriina ajru as-saabiruuna ajrahum bi ghayri hisaab ñu ne loolu lu bari ci boroom xam-xam yi ne loolu woorkat yi lay wax waaw alquran bu waxee loolu woorkat yi la ci jublaa ah. muñkat yooyee mooy ñi nga xamante ne e, ñooy e, e, woorkat yi waaw waaw ñooñu ñoom la boroom bi tabaaraka wa ta'aala di wax innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab waaw dëgg dëgg dees nañu matal as muy gat yi ajrahum seenu pay bi ghayri hisab loo xam ne du am ak caytu ca suratu zumar ñu ne looru lenn la mooy woorkat yi waaw ndax woor muñ la muñ di xiif di gis loo xamante ne dalaa dagan waaye ñu xaraamal la ko yàlla tere kon li nga xam ne moom dafa xaraam moo xam booy lekk ak booy naan yii moom nga xam ne moom day daf laa dagan léegi ndox mu sedd mii dagan na la waaye nag ñu ne lan waaye nag bëccëgu weeru koor bu ko naan nàngama ci nàngam mooy muñ yooyu ngay muñ ak tamit ci yu bon yeeg yooyu yëpp nga koy gën a sori mooy weeru muñ léegi kon yeneen saa salaam nee na mu dama kon nag euh, euh, léegi yow ni ngay def sum shahra yi deel woor li nga xamante ne mooy woor euh, weeru muñ gi muy weeru koor wayaw man boo ci dollee dara lool mooy farata bi wayaw man boo amee loo ci na nekk bés min kulli shahrin weer wu nekk mooy en door de weeru koor yeneen weer yi da ngaa bëgg di naafile weer wu nekk wooral benn yoon benn jour kese doy na waaw <laughs> wooral benn jour doy na jeex na del def loolee léegi nag xaala nee na ma ne ko ah yeneen saa salaam zidni tee nga ma dolli waay benn bés moom est-ce néew ci man fa inna bi quwwa de ndax man yeneen saa salaam man euh, kii naa de am naa kattan si woor de waaw ah, est-ce que doo ma parce que benn moom ci weer wu nekk benn bés nee na xaala mu ne ma sum yow may ni kon wooral ñaari fan kon jëlal ñaari fan ñaari bés ñaari bés na. waaw yow jëlal ñaar kese waaw waaw <laughs> léegi nee na ma ne ko ah yeneen saa salaam xaala ma ne ko mais zidni waa ji ne ko ne <laughs> waa ji nee na mu ne zidni waaye yeneen saa salaam doo ma dolli rek xaala mu ne ma sum salaasata ayyaam léegi kon wooral ñetti ñetti fan mooy ci weer wu nekk moo la am na riwaay yoo xam ne loolu la min kulli shahri waaw moo tax imaam an-Nasaa'i fa kubra mu ne zaada Abdul Wahid kenn ci ca ñi nettali xadiis min kulli shahrin voilà ci mooy euh, sum salaasat ayyaam min kulli shahrin ci weer wu nekk waaw taala ne ko ah yeneen saa saam zidni teg maa yokkal ñetti moom nee na nag yeneen saa saam ne ma sum min al xurumi watru wooral ci asuurul xurumi Abdullah te gisoon nañ leen muy rajab comme moom li mu ko leerale woon moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci hadis boobu Abu Bakra nekk sax imaamul Buxaari tam nekk doon wax eh, ci eh, inna zamaana qad istadaara ka hay'atihi yawma xalaqa as-samaawaati wal ard waaw as-sanatu isnaa ashara shahran waaw minhaa arba'atun hurum rajabun fard salaasatun mutawaaliyat wa rajabun fard alladhi bayna jumada Allah <laughs> yeneen saa salaam moo leeraloon loolu waxoon nañ la ko wax naa la sama sama devoir fait à la maison <laughs> dara wala ma laa <laughs> devoir fait à la maison la woon bu yom sax waaw wax naa ko waaw waaye assurul xurum mooy lan waxoon nañ ko keroog ne da ngay déglu rek xamaat ko bu dee jàppoo ko woon waaw mu ne at mi juróom-ñaari weer la ñeent yi ca juróom-ñaar non fukk ak ñaar ma naan juróom-ñaar fukk ak ñaar douze mois kaat yi ci douze mois yooyee lan lañu doon dafa ne dañu nekk loo xamante ne nii euh, ñoom euh, kii lañu <coughs> dañoo takkaloo non ñett yi dañoo takkaloo benn bi wéet zul qaada zul xijja muharram te wax nañ la barki démb la mooy premier jour waaw mardi démb démb démb voilà mardi moo doon premier jour ci li nga xamante ne mooy shahrullahil moo doon euh, ashurul xurum yi nga xam ne ñoo taqaloo zul qaada tey mooy le deux suba mooy al al al arbia mercredi trente avril deux mille vingt cinq ci atum grégorien tey mooy le deux zul qaada commencé na yeneen saa sam ne ko mooy boobu zul qaada bi ci tegu zul xijja weeru aj bi lii mooy digg tabaski weer wi ñu nekk tabaski ak tamxarit xaram yooyu ak rajab mu ne ko wooral ci weer yooyu sum min al xurumi waaw waxoon nañ la bee passé kële mu ngi doon wax naa naan mu muharram waaye riwaayaat yi waxul sum minal muharram minal xurumi dëgg la muharram ci biir xurum yi la bokk ashurul xurum mais man gisuma ñi ko soloo ñépp waaw hadis boobu dina ñëw ci taxrij bi léegi euh, loo xam ne gisuma ñu indi ko ci kaddu yooyu hatta borom musannaf al imam Abdurrazzaq as-San'ani rahmatullah alayhi ak ñeneen gisuma ci kaddu minal muharrami déedéet sum minal hurumi wooral ci weer yi nga xam ne ñoom la ñu moo yooyu yàlla ñage am yu bari surtout xare ak rayanteeg yooyu da koo faa xaraamal ndax arab yi ñoo dàqoon a razia du am nañu ne la Shaaban ñi gën a siiw dañ ne li taxoon ñu tudd ko mooy dañ doon njàkkante waaw et daldi dem ci li nga xamante ne mooy euh, di imprégné wu dugg bu baax mel ni ku naan ba man di ci wàllu rayante gi parce que yé xara euh, weer wee ñu génn sawaay rajab dañ doon tere ko ci xare Saabaan ñëw na nañu gaaw képp ku ñu waroon a attaqué nañ ko gaaw def <laughs> daal di renfouler suñu kees yi ci li nga xamante ne mooy ci rayanteeg ak yooyu ak ak razia nangu alal ku man sa moroom daal di koy duma mu toog <laughs> waaw kon sum wooral min xurumi ci weer yooyu kon ñeenti weer yooyu bee ci dàkk di woor watruk booy bul wooralit de wooral jour bàyyi sum minal xurumi mu répété waatal ko ñaari yoon sum wooral minal xurumi ci ashurul xurum yi hmm? après nga bàyyi voilà <laughs> waaw sum minal xurumi watruk ne ko li nga xamante ne nii sum wooral minal xurumi ci weer yooyee watruk après nga bàyyi voilà noonu euh, wax ko ko ñetti yoon euh, léegi nag Euh, mu ne waqaala bi asaabihi bi mu koy wax nag mu ngi def ak salaas ñett yi fa dammaha mooy wooral ñett ci weer yi nga bàyyi mooy boo wooree ñett bàyyi woor ñett loolu mu ngi doon def qaala bi asaabihi mooy du wax par arab bu la nee qaala bi usbihi loolu jëf la mooy ñoom jëf dañ koy woowee qaala waaye wa qaala bi yadihi hakada mu mu mu mu loolu doo ko tekkee mu mu wax ci loxoom déedéet mooy mu def mu def waaw waaw kay kon mooy mu def ñetti yoon fa dammaha daal di koy lem summa arsala ginnaaw gi mu sànni ko mooy wooral ñett ginnaaw gi mbaa yi di ko def noon ba mu mat ñett ñetti yoon eh, mu ne loolu hmm? eh, mu ne rawahu soloona xadiis bi Abu Daawud al imaamu Abu Dawud rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu Abu Dawud as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi kese moom moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ibnu Maaja daal dina koy sol non sëriñ imaam Ahmad Ibnu Maaja masula bu sëriñ imaam Abu Abu Dawud <laughs> imaam Ahmad ibnu Muhammad ak imaam Ibnu Maaja imaam al euh, an-Nasaa'i indiwu ko ci sunan bu siiw bi liñ naan as-sunanul arbaa non as-sunanul kubra la ko indi voilà mooy bi gën mag nga xam ne boobu bii bu ndawam la rek résumé la bu ndaw bi quoi ah moom solo na ko sànq ñu ngi lay wax ne la ku mel ne al imaamu euh, Ibn Abdurrazzaq bokk as-San'aani rahmatullahi alayhi indi na ko ci musannaf euh, moom nag bariwul woon luñ koy tudd sànq luñ ko tudd taxoon ne kon bon. imam al-Bayhaqi comme ko tudd nañ keneen en dehors ñi doon tudd en général muy sunanul arba'a ak imamu Malik ak imamu Ahmad rahmatullah alayhim bon al-Bayhaqi andi na ko ci sunanul al-Kabir hein kon imamu Nasa'i mu ngi ko andi ci as-sunanul kubra rahmatullahi ala al-jami' Abd ibn Humayd andi na ko al-Muntakhab yi nga xamante ne ci musnadam andi na ko foofule waaye al-imam at-Tabarani rahimahullah and na ko ci alkabir eh, <coughs> wallahu taala alam ñoom ñii ñëpp nag amul kenn koo xam ne da ko ci kàddu summin al muharrami voilà waaw <coughs> comme niñ ko eh, boroom waxe woon bi weesu wallahu taala alam léegi kon léegi al imaamu abu daawuda nan la ko ëndee <coughs> kitaabu sawmi comme moom la ne rawahu abu daawud baabun fi sawmi ashhuril hurum mu ne haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil mu ne nettal nañu suñu sëriñ de Muusaa ibn Ismaa'iil al-Minqari Abu Salama al-Haafiz at-Tabuzaki al-Basri rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala al-Basri nekkoon kii eh, moom ak imaamul Buxaari seen sëriñ la woon ah waaw Muusaa ibn Ismaa'iil hmm? Abu Salama ci la siiwoon al-Hafiz at-Tabuzaki al-Manqari al-Basri génn àddina la 223 am nañu ne 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hammaadun waaw mu ne nettal nañu Hammaad bi Hammaad ibn Salama ibn Dinar al-Basri wa Abu Salama rahimahullahu ta'ala génn àddina la 167 rahmatullahi alayhi an Sa'id al-Jurayri mu jële ci Sa'id ibn Iyas Abu Mas'ud al-Jurayri al-Basri rahimahullah génn àddina la 144 ci wute bu ci yaama an Abi Salili mu jële Sa'id ñooñu ay siqaat la ñii ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñii ñëpp même bu dee ne wu dundam dafa jaxasoo waaye ci siqa yi moom Sa'id ibn Iyas al-Jurayriyu rahimahullah an Abi Salil mu jëlee Abu Salil ñii na Darib ibn Naqir wala Nuqayr ibn Naqir la tuddoon <coughs> Abu Salil moom it al-Jurayriyu al-Basriyu al-Qaysiyu ñii na mu ngi génn àddina diggante cent ak cent dix rahmatullah alayhi thiqa rahmatullah borom Taqrib at-Tahdhib wa al-imam al-Hafiz Ibn Hajar an Mujibat al-Bahiliya ñu <coughs> jëlee ci Mujiba ndaw suñ naan Mujiba al-Bahiliya ah euh, Sudayy ibn Ajlan nu mu tudd moom ci askan woowu la ci bokk xam Sudayy ibn Ajlan <laughs> ma la waxee lim gën a siiwee da nga koy Abu Umama al-Bahili waaw Bahiliya ah. yow moom ci ñooñ la bokkoon ndaw si ci ñooñ la bokk Mujiba al-Bahiliya hmm? am na nag ñu naan Mujib al-Bahili mais kii Mujiba jigéen la waaw am na ñu naan Abu Mujiba al-Bahili am na yeneen moo tax euh, euh, moom euh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar nag dana imraatun yu qiila nee nañ moom imraatun min as-sahaaba ab jigéen la woo xam ne ci sahaaba yi la bokkoon kon bu dee loolu la moom mooy kon affaire bi dàqu na parce que ñenn ñi dañ ne bon kon hadis bi amul est-ce parce que quand même affaire bii gars yi euh, euh, euh, dañ koy comme l'imam Ibn al-Munzir wax quoi mu ne hadis bi an-Nasaa'i soloo na ko waaye wax nañ la imam an-Nasaa'i fi mu ko soloo laysa bi sunanul sughra bi bu mag bi Ibn Maaja mu ne suuf ko an-Nasaa'i qaala fiihi an mujibatu al-baahi lii mooy góor la ko def alhamdulillah Mujiba al-Bahili xam nga ne Bahili ja ko jigéen la mais kii Mujiba al-Bahili la wax boo xam ne góor la an am am yi mu ko ci bàyyi xam mu ne wa qaala Ibnu Maaja kanta imaam Ibnu Maaja dana an abi Mujiba al-Bahili an abi aw am moom waxul dana ci baayu Mujiba bokkoon ci waa askanu Bahili ya googu Bahila après moom mu ci baayam wala bàyyi xam mu ne kanta Abul Qasim al-Baghawi rahimahullah moom ci Mu'jamu Saxaaba bi muy tudd Turuki moom dane Mujiba yaani al-Bahiliya moom da koo def jigéen comme ni mu ñëwee fii ci musna ci sunanu al imaam Abu Daawuda ne koo jigéen la ah après moo indi xadiis bi quoi haddathani abi aw ammi sauf que foofu qaalat boo qaalat mu ne haddathani abi mu ne nettali na ma sama baay aw ammi wala sama baay tax waaw kon euh, mu ne boobu nag mu tudde ne baayam Abdullah ibn al-Harith la tuddoon benn saxaabu bu tuddoon Abdullah ibn al-Harith moom moo ñëwoon naan yoneen saa sallam fat yoneen saa sallam xàmmee nga ma mu ne ko yaay kanati maa la ñëwaloon daaw mu ne ko mais yow lu tax nga soppeeku alors que yow ni nga rafete woon ak kii bi nga meloon lu moo tax nga mujj mel ni <laughs> foofu moom dane mu ngi tuddoon Abdullah ibn al waaw après moom mu ne basara la tudd al imaam al Baghawi mu ne basara la dëkkoon la mujjoon nekk jële ci yonent sa saam xadiis bii nga xam ne siiw na léegi nag sauf ko mu ne moom am na ci beneen bërëb dane abu mujiba la ko tudde al bahiliya waaw ne moom euh, mu jële ci euh, aw ammiha wala boog bàyyi te xam tukk dëkkoon basara nettali ci yonent saa salaam benn xadiis te boog tuddul baayam foofu waaye mooy xadis bi al imaam al Mundiri ba léegi mu ne wa zakarahu ibnu Naafi' mu ne al imaam ne Naafi' daal na koy tudd xadis bi kii kii nii tur bi waa ji fii Mu'jam saxaaba bi muy def ci turu saxaaba yeeg yooyu genre dictionnaire la boobu dañ ci def turu saxaaba yeeg yooyu. wa qaala fiihi léegi boobu mu bi mu ne Mujiiba mu jëlee Mujiiba an abiihaa mu jëlee ci baayam moom mu jigéen boobule moom mu jëlee ci baayam aw ammihaa wala. baay te xam mu ne mu tudde baayam ne kooku Abdallah ibn al-Harith la tudd mu ne léegi nag euh, moo tax al imaam euh, al euh, boroom Awnul Ma'bud al-Azim al-Abadi rahimahullah mu ne lii moo tax nag lenn ci suñu sëriñ kene xadiis bi wérul ndax lii moom al al azim al abadi rahimahullah mu ne huwa mut mutawajjih loolu de lu ñu mën a utal jëmuwaay la mooy lu ñu mën a jàpp la ne hadith bi ku ne da'if na ci côté boobu waaye dañ naan hadith bii laysa bi da'if ñi ci kaw ñépp ba ci mujiba gis nga ni ñu dëgëre te bu dee imaam alxaafis na xajar nee na mujiba bii nee nañu moom ci saxaaba yi la bokk loolu kon dali na nee day dali nee bu loolu saxee te bu dee saxaaba la moom jeex na waaw waaw moo xam abu mujiba ak aba yooyu yépp ci yem qiila hiya imra'atun min as-sahaba la wax boroom taqrib at-tahdhib al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahmatullahi alayhi kon an abi salili an mujibat albahiliyata albahiliyati ah mu jële ci mujiba albahiliya an abiha mu jële ci baayam kon ñe ñeenañ abdallah ibn al harith ñenn ñi aw ammiha wala bàyyite xam annahu ata rasulallahi sallallahu alayhi wasallam thumma intalaqa fa ataahu ba'da sanatin wa qad taghayyarat haaluhu wa hay'atuhu wa qaala ya rasulallah ma ta'rifuni ba ni nga xam ne noonu la ñu gis sànq kon loolu noonu la dikkee foofee waaw ci riwaay imam at-Tabarani bi ci Mu'jamul Kabir moom Abu Mujiba al-Bahili la ko tudde ah foofu bi mu ëndee càllalem Euh, te ñi ci euh, mu ne haddathana jaru ñu ci jaar Ubayd ibn Ghannaam qaala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala haddathana Waki' an Sufyaan an al-Ju'ayri an Abi Salil an Mujiba an abiihi aw ammihi qaala ataytu rasuulallaah fa qultu yaa rasuulallaah ana ar-rajulu alladhii ji'tuka amal awwal ne damaa dikkal yoon saa sam ne ko ndaw ndaw yàlla saa sam man maa la dikkaloon at mu njëkk moom waaw boobule ah nee na yoneen saa saam xaala yoneen saa ne ma mais fa fa maa lii araa jismaka naaxila mais lu tax ma gis nga sew nii alors que mooy mu fàttale ko ne kii melul woon nii ah yow lu tax nga mel nii léegi sew ruut nii lu tax nga nga nga nga jeex nii qultu nee na ma ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ma akaltu ta'aman bi naharin mundu bay'atuka ne ko gis nga ba ma ñëwee boobu at moom la jaayanteeg yow boobu booba ba ba nii may waxaateeg yow amul benn yoon ci bëccëg gi bu ma lekk waaw fa qaala yoneen saa sam nee na mu ne ma man amaraka an tu'adhiba nafsak sa bopp <laughs> ma ko kan moo loolu lay de la digal yow ngay mbugal sa bopp loolu day am solo bu bu ñuy gis euh, euh, ci masala yi masala boobu xawoon nañ ko junj bu ma juumul ci riwaa bi ñuy gis xadiis sayna Abdallah ibn Amr bi bi nga xam ne ci la ne woon day woor mooy xadiisam bu siiw boobu rek moom baayam may ko soxna ba pare mu bàyyi soxna ji fee di woor bëccëg yi di julli guddi yëg yooyu bàyyi gi dem kalaame ko nen saa salaam yeneen saa salaam mu wolo benn mu dikkal ko da ko ah ndax xabaaruñ ma ne yaay def lii yaa nag da ngay woor gi yëpp di julli mu ne ko waaw ah yeneen saa salaam noonu la demee de mu ko déedéet bul def lool di ko jox ay kii comme waa ji da doon wax ah, naan ko defal lii mu naan ko am naa kàttan dolli ma eh, ba yore saa saa moom nag daa dem a dem ba yore saa ne ko kon ni ngay def wooral bés di dog bés. lii yëpp joxoon na ko ay ñetti fan del woor ñetti fan ci weer wi ndax kat al al alxasanatu bi ashri amsaaliha benn boo def bu baax li mu gën a néew néew luñ lay fay mooy fukk boo wooree ñetti fan ci weer wi mu nekk fukk plus fukk plus muy trente. dix plus dix plus dix muy fanweer boo ko defee yàqu woor léegi nag yow boo defee noonu yàqu woor at mu naan ko yow saa salaam am naa kàttan lu ëpp loolu te maa dolli mu ne ko léegi da ngay woor bés di dog bés mu ne ko am naa kàttan lu dolli mu ne ko déedéet amul lu gën loolu parce que loolu mooy yo kooru yonent yàlla Daawuda alayhi salaam waaw kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman da doon wóor bés di doog bés voilà ba moom ba mu ba màgget nag mu naan aka neexoon ma jàppoon ca la ma yoneen saa salaam waxoon lam ma njëkkoon a jox ruxsa ga foofu euh, euh, foogu ne brosse woon nañ xadiis yi mooy te pourtant ci foofu dëgg-dëgg la yoneen saa salaam doon wax maa saama man saama dahr wooru ku woor at mi yëpp waaw ku woor at mi yëpp yow wooroo maa saaba wala aftar kooku wóorul te ndogut <laughs> mooy da doon sonal sa bopp day góokii li mu ko wax kan moo la digal ngay mbugal sa bopp nii bopp ba leegi añoo mooy lekkoo ci bëjjën gi ndékki woo defoo dara <laughs> xëdd kese kay kii loo kii lekk guddi kese kay lekk kan moo la ko digal ku la digal nga mbugal sa bopp waaw <laughs> léegi nag ci la ko doon wax yi naan ko ah ya na mën a qultu nag ya rasulallah inni aqwa ah ginnaa am kàttan qaala sum shahra sabri léegi yow muñal wooral weeru muñ gi wa yawmayni ba'da ak ñaari ah bés comme gis nañ ne benn la ko njëkk wax mu ko mën naa mu ne ko ñaar mu ne ko mu ne ko ñett ci weeru après mu ne ko léegi nag sum min ash-shahri min min al-hurumi voilà léegi nag yow deel woor kon ci xurum bi quoi mooy weer yi nga xam dañ koo woor maal dee ci jàpp ñetti fan di woor boo wooree ñetti bàyyi waaw woor ñetti bàyyi voilà kon alhamdulillah muy iddata shuhur yooyu yee nga xam ne inda allah inna iddata shuhur inda allah fi kitaabillahi yawma xalaqa samaawaati wal ard minhaa xurum voilà mu ngi noonu nombre weer yi daal fa yàlla fukk ak ñaar la te loolu laal laa ko décrété ba mbindee asamaan ak suuf la dogal dogal boobee am na ci weer yoo at yooyee fukki ñaari weer yoo fukki ñaari fukki weer ñaar ñeent yoo xam ne nañ ko xormaal wax nañ leen salaam li nga xamante ne noonee la ko leerale hmm? kon après mu ne ko kon summi na euh, xurumi lu yoral ci weeru xurumi lu la soob mais ñett yi bu ko dépassé voilà waaw waaw bul jël ñetti bés yu ëpp yu yu teg yu tegaloo lu ëpp ñetti bés yu tegaloo boo wooree ñetti bés moo tax mu ne dafa lem ñetti baaraam yi après mu sànni ko mooy boo ci wooree ñett woor ci lu la neex waaye boo wooree ñett woor ci ñett nga arrêté waaw nga arrêté nga bàyyi def pause benn bés wala ñaari bés après nga wooraat ñett waaw waaw <laughs> am na nag ñu naan euh, euh, ah, wala wala muy wooral ñett pause ñetti fan woor ñett pause ñetti fan mooy woor comme yi mu lem noonu mooy woola net après nga bàyyi sànniwaat ko mooy nga bàyyi ñetti fan ainsi de suite di def noonu waxoon naa la nag ah léegi nag tàmbali na weer yi weeru koor la tamit yu baax ci woor muy ashurul xurum yi ndax yeneen saa loolu mooy lëkkaaleem ak suñu bunt kon ginnaaw bi gisee taxriij bi première deuxième jàngat lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax ngëneelu woor muharram waxoon nañ ko ci xadis mu njëkk bi afdalu siyaami ba'da ramadan shahrullahil muharram ak mi wa sha'bana sha'ban gisoon nañ ko ci xadis bii ñu génn bu sayyidatu Aisha radiyallahu anha yeneen saa sa new loon lu ëpp lu mu doon woor ci benn euh, weer ginnaaw ramadan lu dul sha'ban la ëppoon waaw da doon woor sha'ban lépp waaye da doon woor ba mu des tuuti léegi nag wa ashurul hurum weer yooyu nag mooy ñetteelu lim tudde woon bunt bi Imam Nawawi lëkkaleem weer yi nga xam ne moom la ñu wax sànq ba léegi rajab ah, zul qaada wala zul qa'da wala zul qaada zul ak muharram yooyu woor ci daa nekk gëneel yu màgg ci nekk waaw waxoon nañ la nag ñi nga xam nañ doon wax ne muharram bële moom parce que muharram dafa duggaale non seulement da koo beral ci kaw euh, fadlu sawmil muharram muharram ci ashurul xurum yi la bokk mais ak ngëneelam dafa gën feddale ko parce que yeneen saa saam nee na moo gën ginnaaw ramadan woor weer wu gën wu ñuy woor mooy muharram moo tax imaam gën di ko foofu te pourtant duggaale na ci ashurul xurum waaw woon nañ la kii bi doon wax naan euh, bo lool nag ashura bi lañ jublu mais loolu du ashura kese mooy woor ci lu bari ashura dafa gën feddale ko ak ay ñoomin taasuwa neuvième beeg dixième bi mais sinon mooy weer wi yépp weer mais waxuñ la nga woor li ma voilà gis nga yoneen saa salaam doonul woon woor yoneen saa salaam ay gisoon nañ ci jotaay bee ñu génn radiyallahu anha mu ne ba mu jógee bi mu ñëwee Medina ba léegi woorul benn weer lépp lu dul Ramadan waaw kon nag loolu wallahu taala kon ginnaaw bi nga xam ne dañu gis lëkkaale bi kon mooy gëneelu weer yi nga xam ne borom bi def na ñu tombeek moom la ubbi bunt bi weer bi jour bi weer bi commencé muy zul qa'da gi nga xam ne mooy ñett salaafatun mutawaaliyat yooyu yeneen saa wax ne ñett yi ci asurul xurum yi dañoo taqaloo ñu tàmbale woon ko zul qa'da muy bii ñu nekk nekk le deux tey mooy euh, euh, ndax démb lañ commencé woon léegi mooy euh, ngëneel yi nekk nag ci weer yi kon ñu profité ci ay weeru promotion la ci wàllu koor nekk yoo xam ne yu baax a baax léegi nag nit ki bu manee boo kii nay woor ñett bàyyi ñett wala woor ñett pause benn wala muy woor benn kese